acuudu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arraxmaani arraxim wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wa saxbihi wa man waalaa amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati nnaml bacda acuudu billahi min alsheytaani arrajim qaalu xatta qaalu tayyarnaa bika wa biman ma'ak qaala taa'irukum inda allah bal antum qawmun tuftanuun kon ñu ngi ñëwaat fi ñu yemoon ci ñeeju ñeen fukkeelu laaya bi ak juróom-ñaar fi suñu boroom kon ginnaaw bi mu paree ci nettalif seydinaa suleymaan ak buurub saba alayhim assalaatu wassalaam mu ngi ñu doon tàmbalil beneen nettali di seydinaa saalix mbokki waa Samud bi nga xam ne ci la leen dikkal ne leen moo yéen lu tax ngeen di njëkkalante mbugal mi laata gi nga xam ne mooy aafiya gi ak yiw gi ma leen di woo ak neexoon waaye ngeen lool moo leen tere woon ñaan jéggal seen boroom bu ko defee ñu jéeg ñu daldi leen yërëm xaalu nag fii lañ war a continuer nag xaalu gaa yi tontu ko nag ne ko tayyarnaa bika ne ko ñun gaafal nañ la de yow mii daal ba nga fi commencé sax di woote ba léegi ci la suñu yépp commencé yàqu daal suñu taw yi doxatul suñu dara doxatul yow mii saalix ah yow mii dangaa ay gaaf wa bi man maaka waaye it ñaan ñi nga àndal rek yii na yem ko waa qaala mu ne leen taairukum seen gaaf gi de indallaahi mu nga fa boroom bi mooy bu leen ma ko jiiñ de bal antum yéen daal li am ba des mooy xawmu nay nit ngeen nga xam ne tuftanuuna yoo xamante ne nii dangeen a nekk ñoo xam ne borom bi moo leen di saytu moo leen di nekk koo xamante ne nii da leen di nattu di leen teg di di leen defal li nga xamante ne nii mooy yiw gi mu leen defal ak tamit nattu bii mu leen teg ngeen bëgg ma koo jiiñ yëg leen ne borom bee leen ko teg ndax li nga xam ne mooy mooy yàlla gi ngeen nekkee mu ne nag bam demee noonu wa a nekkoon na fil madina ci ca dëkk ba muy foofu la alxijra nga xam ne fa gis nañ ñoom sax dinañu am saar ci alquran muy suuratul xijri mooy kër ya mu dëkke woon dëkk ba noonu la tudde woon comme ni waa kër Seydina Seydina kii nga xam ne Huud al ahqaaf comme ni ñu ko gise woon waa kër Seydina Saalih miit alayhim assalaatu wassalaam moom it seen dëkk waaye am na saar ci alquran di alxijra mu ne na ko kaana nekkoon na fil madinati ci dëkk boo bëlati al di alxijra tisaatu rahtin amoon na juróom-ñeenti mbooloo moo xamante ne nii am mbooloo moo xam ne juróom-ñeent lañu woon ñoo xam ne yuuf si yufsiduuna dañ doon yàq fil ardi ci suuf si de foofule ca alxijri wala yuslihuuna te doonu ñoon rafetal ñoom alay agresseur lañu woon ba pare nekkoon nit ñoo xamante ni nii ñu yées lañu woon yu bon yëpp daanaka ñoom ñoo koy defal waa dëkk bi yi nga xam ne moom lañu bëgg a def ci lu bon ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo doon jaay seenu ñeme toppam di tuur dereetu nit ñi ci loo xamante ne teguñu ko fen di siif nit ñee ko def loola leen te gaa yooyu nag mu ne lan lañu def xaalu ñoom ñu waxante seen biir taqaasamu ne ay nañ leen waat nañu waat suñu diggante daal jël benn pacte boo xam ne waat nag billaahi ci yàlla mi mu naan moo ko yónni moom saalihu mi alayhi salaatu wassalaam lanu bayyitannahu nañu waat ne nañu waat ne des na ko faat ci guddi gi loolu mooy lanu bayitannahu mooy ne daal dinañu ko faat moom saalihu mi bàyyi bu guddi daal ñu daal di dem këram daal di koy assassiner daal di koy faat wa ahlahu waaye doomam yi nga xam ne ñoo ànd ak moom dinañu dem daal daal di leen faat summa ginnaaw gi nag la naqulan na waat nañ ne nañu waat ne dina ñu wax li wali yi njaati géem ki nga xam ne mooy kilifaam ci dëkk bi nag bés bu ñëwee naan mu waay di laaj deretam di jotu ana lan moo ñi ko faat nañu fay ndàmpaay nan moo tax ak bëgg ñu def daal xam kan moo faat mbokkam mi xaa bu ko defee nana nanaqulan nañu wax li waliyihi wax njaatigéem moo mële wax ki nga xamante ni mooy tuteuram daal mooy ki nga xam ne kilifaam la moo war a méngoo ay mbiram foofale ne ko ma shahid naa ñun de fekk ñu fekkewuñu mahlika ahlihi mooy fa nga xamante ni nii mooy mooy mooy moo moo mooy mooy mooy mooy alkande mooy mooy rayuk ay ay ñoñam mooy ne ñun fokkuñu wuñ ko xamuñu sax fan lañ ko faatee ñun fekk wuñ ba nga xam ne ci lañ koy faat fañ ko doon faate it fekk wuñu ko dee wa inna te ñun nag la saadiquuna ñun ñi daal mooy ne waaye dëggal lañ de kon mooy loolu kon nag mu ngi noonu de ñoom loolu lañ teg li nga xam ne mooy plan ne dañuy rey yonent bi yàlla seydinaa saalih alayhi salaatu wassalaam ba pare nag ñuy niyee ne nañu waat buñ ko faatee ba pare nag ni ñun du ñun xamuñu sax nan ndax faatu na nan la faatoo xamuñu ko kon nag loolu lañu wax te ñun nag du wax yooyu dëgg lañ de wa makaru makra suñu boroom ne na noonu lañu def nag daal di tëral ab plan de wa naa makra suñu boroom moom nekku fi di tëralanteeg plan ndax ay plan ki koy tëral mooy ki nga xam ne jaam la suñu boroom ne wa makar naa makra mooy ma doxalee nag ñoom li nga xam ne ñoom noonu lañ doxalee ma doxalee nag ñoom noonu lee wahum te ñoom laa na ñoom yëguñu woon li xew ko ne man waajal naa leen bu yàgg ca dogal bu yàgg que ne ni dinaa leen faat bu ñëwee di jéem a faat sama yonent bii de alayhi salaatu wassalaam fandur suñu boroom nekkoon xoolal kayfa ananaka kaana la mujje la nekk aqibatu mujjante makrihim seen seen seen pexe moomale lan mooy mujjanteelam mooy an naa borom bi tabaaraka wa naa dammarnaahum ñoo leen alak ñoom ñoo ñëlee la yéene woon sama yonent boo bële di seydinaa saalix alayhi salaam moom laa leen teg daal di leen alak wa qawmahum ak ay seen ñooñ ña nga xam ne ñoo leen ci koon ñoo leen ci doon encouragé naan leen wax ngeen dëgg noonu la ajma'ina ñoom ñépp ma daal di leen alak mu ne fa tilka buyutuhum fa tilka noonee de bu nga noonu le buyutuhum seen kër ya nga xamante ne mooy seen dëkkuwaay ya la ca xijra nga xam ne fa lañ dëkke woon nga xamante ne nii waa Quraysh dañ fay romb dañ fay romb di fa jaar bu ñuy commerce xaawiyatan mu nga nekk loo xam ne lu wéet la kenn nekk fa benn mbindeef léegi nekkatu fa ay vestige kese fa des mooy loo xamante ne nii daal ay ay ay ay ay ay ay traces ay ay ay ay ay kii daal ay jaar seeni jaar-jaar kese fa des yi nga xamante ne lool kese fa des suñu boroom ne pour lan la nag bi ma zalamu lan moo waral ma def leen noonu alak leen ñoom ñëpp ba seen kër ya rek des fa mu ne bi ma zalamu ndax ci sababu la nga xam ne moom lañ doon tooñ waaye moom lañ doon bokkaale doon tooñ seen bopp tabaaraka ñoom di bokkaale borom bi inna fi daalika mu nekk na ci liolee la li nga xamante ni nii mooy màndarga la mooy waaye ñeel nit ñi nga xam ne ya'lamuna <coughs> ñoom dañuy xam de mu ne wa an jay naa waa gi nag ba ma leen di mbugal nag damaa nekk ñoo xam ne damaa muccal alladina aamanu ña nga xam ne ñoo gëmoon seydinaa saalix alayhi salaam wa kaanu te nekkoon nañ a doon ragal seen boroom laata mbugal mooma la di ñëw gis nga kon ñoom nii ñu def nii rek la yéefér yi ba léegi di def mooy ne képp koo xamante ne nii yow jullit nga boo xam ne yow sa jullit sa sa sa islam dalaa jaral dara dalaa jaral nga bàyyi ci sa bakkan ñu commencé bëgg laa faat mooy ne boo gisee jullit boo xam ne moom dana man de toute façon man li borom bi wàcce loolu laay doxal ñoom même bu dee du seenum réew yow am réewam la ne ñu ne ko doo ko fi def yónnee ay bomb ci kawam lu ne ñu def ko ngir bëgg koo faat <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam xanaa du nii la ko waa si defoon keroog bi nga xamante ne nii suñu boroom dina ko nettali ci suuratul anfaal bin naan fàttalikul bi nga xamante ne nii ñi nga xamante ni wa id yamkuru bika alladhina kafaru fàttalikul keroog bi nga xamante ni way way weddi yàlla yi muy waa Quraysh ci lañ doon def seeni pexe li yaqtulu ko ngir ñu faat la war la bokk ngir ñu jàpp la war bokk ngir ñu génne la dëkk bi wayamkuru nañu nekk doon defi pexe wayamkurullah boroom bi nag mu ngi doon pexe mooy ne loolu kese la moom dañ koo bëggoon a faat na ko noonu bañ ñëwee ba fekk fa ñëw buntu këram gisoon nañ ko ci suuratu yaasin bi nga xamante ne nii ñoom waa Quraysh Abu Jahlin jiite leen ñu jël ci tribu bu nekk mooy ci waaso wu nekk ñu jël fa ku am doole jox ko jaasi ngir ñu dem ñoom moom dañ noon dañuy dem bu ñu ko faatee nag bu ko defee léegi Abu Taalib mi nga xam ne moo doon kilifaam bu ñëwee fii di ñu laaj daal di wax mooy ne boobu sax fekk na Abu Taalib génn na àddina waaye daal bu dee ki nga xamante ne ay mbokkam waa Banu Haashim bu ñu ñëwee di ñu laaj dereetam ñu fekk nag dereetam tasaaroo na ci ci waasoy Quraysh yi makka yi zaadahallahu tashrifan wa takrima du ñu man lu dul la ñu daal ñu ndàmpaay ñu daal di dajale jox ko ndàmpaay ñoom ñoom ragaluñ ci woon dara nëbbuwuñ ci woon waa kër saalix ñii nag ñoom dañ ne moom ñoom dañuy nëbbu ndax nee nañu bu bu ay kilifaam ñëwee ni lan moo ko faat ak yooyu ñoom ñu ne xamuñu ko wallahu taala alam suñu boroom di ñu nettali keneen beneen yonent mu ne waluuta mu ne fàttalakul seydinaa Luut tamit alayhi salaam ba nga xamante ne nii qaala la wax li qawmihi ay ñoñam atatuuna alfaaxishata ndax yéen di ngeen di dikke njombe gu rëy gi muy góor jigéen gi ngeen nekke dina ko leeral ci kanam wa antum te yéen tubsiruuna mooy leer na leen ne lu bon la xam ngeen ne lu baaxul la waaye ngeen dem daal ba ba miinal ko seen bopp ba di ko jëfee waaye boroom xam-xam yi am ñu ne wa antum tubsiruna waaye wa antum tubsiruna mooy ngeen koy defante ngeen di def góor jigéen ci biir nit ñi nit ñi di leen gis ngeen di gisante mooy rek mooy li xew fi réew réewu ñi nga xamante ne nii kersa dafa denc ci ñoom ay njale ak njaay àll lañuy ñuy dund ci réewu tugal yeeg façon yu mel réew suñu réew yi nga xamante ni ñi ci ñàkk kersa nga xam ne yenn yi bu ñuy dem yóbbu yées yoo xam ne même sax bu dee lu bon la sax dañ ko doon def di làqatu léegi kenn defatu wala làqatu nañ koy def ci mbedd yi mu ne leen yéen nan ngeen defee noonu nan ngeen man di defee atatuuna di dikkee alfahishat li nga xamante ne ni mooy njombu téef gi lu ñaaw li nga xam ne ku ko dégg taf gémmiñam wa antum te yéen tubsiruna ngeen di gisante di xool di ko def di ko def ci mbedd yeeg fu ne waaye te xam ngeen ak yée samuk bonan woo léegi nag bi mu leen waxee lool a innakum mu leeral leen faaxisa googu njombuteef googu li mu ne a innakum ndax yi la tatuuna da ngeen di dikkee ar rijaala góor yi shahwatan